bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko tàmbalee yéen rek di weeru koor yu tàmbalee ba tey jii di juróomeelu fan bi fas yéene nañu dellu si waat rek ngir ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy organisé ci ndigalul Serigne Cheikh Khadim mi nga xam ne moo fi toog jotaayu borom Darou Moukhty ñu ñëwaat tey jii nii incha allah fas yéene dalal. kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ci biir koor yi ñu fas yéene ànd ak ñun ngir jàngat lenn ci tomb yi nga xamante ne lu yitteel ab jullit la ki ñuy dal nag du suñ mbokk daara ñu koy wax Mouhamed Gala ñu bari xam ko ci wàll gi nga xamante ne ci liñ yëngutu muy tasaare diine ak tasaare liggéeyu si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ci biir Sénégal ak bitim bala ñu koy jox kàddu bi ni ñu ko baaxoo def rek ak mbokk yi nga xamante ne ñoo fi njëkk jaar dañuy xamle ëslëf ci ay jaar-jaaram ak li nga xam ne moom la fas yéene waxtaane ak ñun tey jii nii ni ko doomu soxna yépp baaxoo defe rek moom tamit noonu la ko defe jàng alquranul karim ci Mauritanie ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi foofu ci Mauritanie mu dugg fa ci école arabe yi jàng fa ba am baccalauréat ginnaaw ba la fa jóge ñëw ci daara ju mag ju nekk Louga ñu koy wax mënalul huda foofee tamit jaar na fa ba ci atum 1993 la ko yàlla baaxe mu jóge fii ci Sénégal dem Égypte ci université bu mag bu siiw boobu nga xam ne ñu bari xam nañu ko muy Al Azhar mu dugg foofa foofee la jànge ci benn faculté bu ñuy wax kulliyat usulu diin ci xismul aqida wal falsafa foofee la jànge ba am licence ginnaaw ba la fa jóge dem Belgique def foofu ay études études supérieures ci benn université bu ñuy wax université université de de Liège foofee la defee ay études supérieures ci Belgique ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam ba tey foofu ci Belgique ñu jël ko muy jàngale foofu noonu ci benn université bu ñuy wax al académie al islamie al européen kon waxtu wi ñuy wax ak yéen professeur la foofee ci Bruxelles di fa jàngale al aqida wal falsafa mu bokk tamit ci liggéey yi nga xamante ne def na ko muy lu jëm ci feeñal mbirum Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul akub liggéeyam mu def ay taalif yu baree bari ci wàllu googu noonu ba lii muy bëgg waxtaane tey sax taalif na ci benn téere xam ne dañ ci agsi rek insha allah mu bokk na ci téere yooyu nga xamante ne taalif na ko lu ñuy wax pro propédeutique en l'enseignement de l'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba loolu bokk na ci téere yi nga xamante ne taalif na ko bokk na ci téere yi nga xamante ne taalif na ko tamit Cheikh Ahmad Bamba wa Zunuja muy Cheikh Ahmad Bamba et la négritude bokk na ci ay bindam majalatul wa'yil muridi yi bokk na ci tamit téere bii nga xamante ne moom lañ leen di présenté muy Cheikh Ahmad Bamba sabilu salaam maanaam Cheikh Ahmad Bamba mi nga xamante ne képp kuy woote jàmm moo la ci jiitu te lam ca liggéey liggéeyoo ko ci loolu lay loolu lay biral di ko firndeel ci téere bi nga xamante ne moom la ñu amee nii tey muy téere bi nga xamante ne moom la mujj taalif di ci wane liggéey su man Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul te tamit yaakaar na waxtaan wi insha allah foofu lay jëm mu nekk tamit nit koo xam ne yemul ci bind rek waaye képp koo xamante ne yaa ngi topp jéego yi sëriñ Maamoor Mbàkke mu sëriñ Murtadaa ci Afrique ak ci Europe moom mii xàmmee nga ko ci wetam ndax euh, réew yu baree bari yoo xamante ne sëriñ Mamoor ma ngi fay dem ngir àggale liggéey bi nga xamante ne moom la sëriñ Murtada tàmbali woon moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu di conférencier boo xamante ne def na ay conférence yu bari ci pays yu bari diggante France ak Belgique ak Allemagne ak Espagne ak même États-Unis même sax euh, journée bi nga xamante ne moom lañ war a def fële ca New York ci fan yi ñu weesu moom mii mooy ki nga xam ne moom lañ tànnoon mu war a def conférence boobu ñu waroon def foofu ci euh, Nations Unies Nations Unies moom moo kon def yàlla dogal am ay gàllankoor ba tax demut mu mujjul mën a dem waaw kon euh, jëmm la joo xamante ne mën nañ ne ci mori gi la juddu ci la yaru ci la màgg ci lay liggéey tamit waaw kon xam ne lii nga xamante ne moom lañu ko jox tey ngir mu fas yéene ko waxtaane te mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul lan la liggéey ci wutub jàmm maanaam wut wut jàmm buñ dee woote jàmm ana lan mooy li nga xamante ne moom la ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul liggéey kon yaakaar naa loolu moom tomb la bu am solo boo xamante ne <coughs> jaadu na ci képp koo xamante ne yaa ngi tuddoo Serigne Touba nga xam ko kon nag yaakaar naa tey bu ñu ko mayee nopp incha allah danañu xamal liggéey boobu danañ xamul lu bare bari ci liggéey boobu kon ñi ngi ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko xamaa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, waxtaan yi nga xamante ne moo jàll yépp koo xamante ni yittewoo rek boo jokkoo ak sëriñ xaarim Diouf euh, seede yooyu na ñu fàttali mbooloo mi tamit ne euh, képp koo xamante ne waxtaan yi xaj na raw na la soo dégloo rajo yi nga xamante ne moo nekk gox bi muy Lamp FM wala Dunia FM wala RTS Touba Mbacké wala RFM wala Diso wala Jant FM wala euh, Walf Fadjri wala Sud FM wala daaru Moukhty FM rajo yooyu yëpp benn bu ci nekk waxtaan yi dana ko jàllale incha allah xam naa du ñàkk ñu ñëwaat ci benn bu ci nekk heure ba nga xamante ne moom lay jàllale waxtaanam xam naa ne Darou Moukhty mel na Darou Moukhty FM incha allah. ku waxtaan wi raw rek boo ko dégloo tey ci 9h30 jàpp minuit moom danañ ko teg suba tamit incha allah ci 3h dañ koy rediffuser waat naka noonu tamit euh, Touba Média di télévision bees boobu incha allah waxtaan yépp fas yéen nañu ko jàllale ci télévision boobu. naka noonu tamit képp koo xamante ne consulté nga site internet yi rawatina alwafa daaru incha allah da nga fa fekk waxtaan yi nga xamante ne yépp moom la mu assasatul wafa bi foofu la fi maanaam di ñu bàyyi xel tamit ne képp koo xam ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la bëgg waxtaani soo ko bindee rek bu waxtaan bi jeexee incha allah des na ci tontu naka noonu tamit bu waxtaan bi jeexee bëgg nañu sëriñ bii nga xamante ne moom la àndal muy ab jàngalekat moom tamit di oustaz Madiama Niang dana def benn taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaane kon li ñuy def moom mooy dañ koy jox kàddu bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah bi an ulazima من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماح له قبل الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu sell di nuyoo islaam di assalaamu aleykum ورحمة الله taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi xalifa dëkk bu tedd bi xalifa Daaru Muxti Sëriñ Cheikh Xadi jaalahu llah anwara min yuux anwara min yuux wa amara min nuux yàlla nag suñu boroom def di ñaanal ñi nga xamee ni ñoo taxawal jotaay bi di muassasatul wafa eh, ñi ci nekk ñu tàmbale ci bopp ba ci suuf ñëpp képp ku ci yëngu rek ak ñi ñëw di teew ak ñu ci contribuer ñépp rek leen di ñaanal li ñuy def sunu borom subhanahu wa nangu mu bokk ci liggéey yi gën a mag ñuy liggéey lislaam ci réew mi innahu waliyu zalika walqadiru alayhi li leen xamal ni waxtaan yi ngeen di def fii man maa ngi nekk ci Belgique ci Bruxelles waaye saa su nekk maa ngi ko doon seetaan ci Touba ci euh, mu nekkoon lu set sama xol ma ci doon jàng bu baax a baax a baax a baax xamal ni kon liggéey bi ngeen di def xëy na fi ngeen koy defee xëy na sori na lool ci àdduna bi waaye na leer ni àdduna bi yëpp ñu ngi koy gis ñu ngi koy seetaan kon liggéey bu mag la liggéey bu mat a fonk la àdduna bi taalibe ñu dul taalibe ñëpp ñu ngi koy topp ñu xam ne njariñ la lu bees la ci yoonu murit ndax conférence yi fiy def conférence la yoo xamee ni ay ñu ñiñ ko ñi tànn ñu am compétence lañu ñu am xam-xam lañu ñoo xamee ni ñoo fiy ñëw di def lool kon liggéey la boo xamee ni lu euh, liggéey bu ñu war a caaxaane du liggéey boo xamee ni euh, dañ koy def rek benn période après ñu bàyyi waaye luy continuer la te leen ñaan aussi ngeen ci sofaat leneen ak leneen muy gën a jëm kanam euh, yal na leen suñu boroom jàppale ci lool waxtaan wi nag balaa ma ci dugg xëy na du ñàkk ma nuyu sama ñaari mbokk yoo xam ne ni ñu ngi fi kenn ki damaa jàng ci moom muy Serigne Mbacke Ndiaye mi ngi fi toog yoon daara ma jógee Mauritanie ñëw boobu tax sama wolof leerut woon ci moom laa newoon moo doon jàngal majalis baati wolof yi yu ci bari ci moom mii laa ko jànge kenn ki ci des ci Serigne Kara yi toog ñoo bokkoon nekk ci Manaarul Huda al Islamiyya ca Louga muy sama xarit sama wëlëre di sama mbokkum taalibe du yàgg ah, loolu bëggoon naa vraiment nuyu leen sargal leen ngeen xamee ko noonu ah, li aju ci waxtaan wi nag muy la ronde fi fikri Cheikhul Khadim la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu waxee non-violence muy nit koo xamee ni nitu jàmm nit koo xamee ni du def ay nit koo xamee ni du tuur deret nit koo xamee ni du lor du nanguñu lor loolu bu ñu ko waxee xëy na ci biir réew mi ñi nga xamee ni xëy na seen xam-xam màccul jëm ci wàll woowu xëy na duñu xam dëgg dëgg dëgg loolu ban impact la am maanaam ban njëriñ la am euh, ban wàccuwaay la am ci àdduna bi xam ngeen ni le 23 bii passé ci Sénégal le 23 juin muy bis boo xamee ni bis bu ñu fàttaliku ko dafi ci réew am lu fi xewoon ba am ñu dem tuur ay deret dugg ci ay kër taal ko saccagé kër yi dama toog ci télévision bi gis ñoo xamee ni dañu yore ay pancarte def ci Mahatma Gandhi ñi def Martin Luther King di wone ni lii ñuy def am ci réew bi metti na leen naqari na leen kon dañu war a def ñu tuddee non violence waruñoo jëfandikoo ay armes waruñoo rey lor waruñoo rey waruñoo def dara ñoom ñi fësal ay jëm yoo xamee ni bitim réew lañu lañu nekk ci yeneen réew yeneen i civilisation ñoo leen reconnaître ma gis ni ñii def loola dafa am xaqiqa boo xam ni ba léegi xamuñu xamuñu ne ñoon ñuy yëkkati am na koo xam ne moo leen su fuuf lu seen morom koo wax non ñuy wax jàmm rek kooku kooku la jàmm fekk baax waaye loolu nag du aw conférence rek ñuy def mu jeex ñu ciy liggéey ñu def ab téere def ci ay revue def ci ay télévision ay boroom xam-xam ci àdduna bi yépp ñu war a mën a tasaare loolu ba àdduna bi xam ko ndax Seydina Ali karamallahu wajhahu dafa wax lu am solo dafa ñu uffin li qaw uffin li saaxibi xaqin la basirata lahu nit mën na am dëgg waaye dëgg googu dana dem sax ba lor parce lu tax parce que amul basira xamul nu muy jëfandikoo dëgg googu ñun dañu am Serigne Touba te xamuñu kan mooy Serigne bu fekkee am jëmm joo xamee mooy Serigne Touba ki ñu jàpp ni moom la ñu gën ko xamoon def naa danañ wàccuwaay bi nga xamee moom la loolu nag ci la ñu doon jéem nga xamee ni ay Sénégalais lañu bay jëmmal yeneen i nit di wane ne ñooñu nitu jàmm lañu woon dañu am koo xamee ni ñoo bokk benn couleur ñoo bokk benn réew liggéey ci wàllu woowu ci anam boo xamee ni àdduna bi yépp buñ ci tegoon seen bët Touba mooy nekk référence u la non violence loolu nag lu ay wax rek yu ñuy wax danañ ko jéem a jëmmal indi ay argument indi ay firnde yuy wane lool xam ngeen ni Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu njëkk muy feeñ ci jamono ci wàllu saayir dafa am ñoo xam ni ñoo ko fi jiitu woon ñi ko fi jiitu woon bi ñu ñëwee dafa am ñaari opposition maanaam ñaari noon yoo xamee ni ñoo jàkkaarloo woon ak moom bi ci njëkk mooy ceddo yi sëriñ si bi ñu ñëwee ñi bëggoon taxawal islaam ceddo yi dañoo taxaw seen kanam ni leen li ngeen bëgg a taxawal bu fi am ñeneen ñi ci des muy tubaab bi ñëw moom am beneen objectif nekkoon pour coloniser réew loolu nag bi mu amee ñu gis ni ñaari opposition yooyu tax na ba ñu doon woote lislaam ci réew mi am ci ñoo xamee ni dañoo jël ay ngànnaay bëgg taxawal lislaam boobu xeex ak ceddo yi ñii xeex ak tubaab yi waaye li am foofu solo ñu xam ko Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul daf ñu indil foofu benn benn résumé benn njàngat moo xamee ni àdduna yépp képp ku yeewoo ci réew mi war nga taxawaat ci njàngat ko muy njàngat bu am solo boo xam ne Sëriñ Tuubaa daf ko def dafa am bis njabootam yépp ñëw wóor ko topp taalibe yu mag yépp ñëw wóor ko topp réew mi nekk situation bu jafe faat nañu Lat Joor ci 1886 Sëriñ Tuubaa sos yoonu murit en muy ësëchi sos na yoonu murit dégg nañu réputation maanaam dégg nañu ay jalooreem ci gox yépp ñu naan waa ji nekk Touba sëriñ bu nekk Touba ñoo ñëpp nag ñëw dajaloo ci moom ndax boobu amatuñu benn yaakaar ci koo xamee ne war na mën a jiite benn yaakaar ci koo xamee ni war na mën a ñëw taxaw gannaaw bi la door faatoo ku war a ñëw mën a incarné résistance bi continuer di xeex tubaab njabootam ak ñenn ci taalibe ñëw dajaloo ci moom lu am importance bi ñu ñëwee ni ko dañu bëggoon jàppale la ànd ak yow nga def lu ñu tubaab suñ tubaab déglu leen pare waaye na mu tontoo moo am solo tontu bi foofu la philosophie non violence bi di feeñ parce que foofu dinañ taxaw ci ñaari mbir danañ ci ñëw léegi ci njëkk mooy ñiy jàngat Sëriñ Tuubaa ci wàllu jàmm ak ñàkk tuur xëy na am na ci ñoo xamee ni ci benn côté rek lañ koy xoole am ñeneen ñoo xam ci benn côté rek lañ koy xoole mooy Sëriñ Tuubaa en tant que suufi en tant que nitu yàlla koo xamee ni jubóo na ak boroomam ba nga xamee ni sax bu ko ab noon songoon jarul muy jël ab jaasi bu ñaanee suñu boroom sax suñu boroom alal am na ñu koy xoole ci côté boobu muy côté métaphysique bi côté transcendantal bi côté bâti am ñu koy xoole ci côté stratégique côté factuel côté analyse saayir bi moom la wolof di wax saayir ak bâti bi dafa analyse boo xamee ni côté saayir bi la am analyse boo xamee ni côté bâtin bi la dinaa ci joxe misaal bi ci njëkk nga xamee ni njabootam wax nañ ko loolu ni ko dañu bëgg nga fetal jihaad dafa leen woo ba ñu ñëw toog mu ni leen ana El Hadj Omar ana El Hadj Omar njaboot bi tontu ni ko ah kooku day des na ca Bandiagara faat nañ ko ca Bandiagara mu ni leen ana ahmadu cheikh njaboot gi tontu ni faat nañ ko ca Samba Sadio en 1875 mu ni leen ana Mohamed Lamine Dramé ñu ni ko kooku tamit faat nañ ko ci fu ñuy wax Toubacouta ci 1887 mu ni leen ana Lat Joor ñu ni kooku tubaab bi faat na ko ci place bu ñuy wax déqal ci 1886 le 26 octobre mu ni leen ana Sàmba Lawbe ma xuréy du ñu ni ko ah kooku day faat nañ ko ca ci 1886 mu ni leen ana Lat ana Alburi Njaay ñu ne ko ah kooku day génn na dem exilé ci dem na côté Niger mu leen waaw mu leen xanaa da bëgg kon sama soor sama mujj man mel ne mujjub ñii ndax da ngeen bëgg ma mujj fi ñii mujj moo tax ngeen bëgg ma jëfandikoo ñoom lañ doon jëfandikoo muy jaasi xeex ndax ñi ñëpp dañoo xeex xanaa kon yéen da ngeen a bëgg man ma jël jaasi xeex comme ni ñuy defoon bu ko defee bu ëllëgee ñu ni ana Ahmadou Mbacké ñu ni ma nga ca place sàngam bu dul Tuubaa bi muy analyse bu am solo muy loo xamee ni euh, dafa tegu ci li ñu tuddee istiqra historique istiqra mooy lan mooy nga jàngat histoire ba xam ñi la jiitu woon ci lan la ñu ak ci lan la ñu échec pour yow nga mën a ñëw xool yoon wi nga xamee ni ñoom échec nañ ci yow nan nga mën a jaare ci yoon woowu te doo échec kon kooku analyse la kooku réflexion la kooku xalaat kooku xalam la bokk la côté baatin bi nga xamee ni kooku duñ ci sori lool ndax sëriñ bi am na lu mu ci wax lu bari wax na iza zakartu zalika al mabita وذلك الأميرة والثبوتات طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن ذب عني الماحي donc ki ko xamee ni moo te mu jël ngànnaay nee na yonent bi la alayhi salaatu wasalaam kooku kooku baatin parce que gisuñu bi ko yonent bi ñëw di ko wax naan ko bul jëfandikoo ngànnaay moom moo ñu ko xabaar ñu xam ñu ko xabaar loolu duñ ko xam kon kooku baatin la kooku euh, cause métaphysique bokk la cause rationnelle bi nga xamee ni mënees na koo jàngat laal ko palpé ko gis kon ñaari aspect yooyu yëpp il faut nit ki jàngat Sëriñ Tuubaa bu bàyyi ci xel mu xam ni shaxsi bi nga xamee ni moom la amal affaire multidimensionnel la dafa am ay dimension yu bari benn boo bàyyi rek bàyyi nga ba ca des benn boo ci bàyyi rek bàyyi nga ba ca des moo tax kon yooyu yëpp dañ koy dugal ci biir analyse bi tubaab bi maanaam occidentaux yi li ñu reconnaître ci connaissance ci xam-xam ñaar la li ñu tuddee euh, la déduction intellectuelle am nañu tuddee euh, tajriba wal mulaxasa muy expérience muy ñaari mbir yooyu lu dul lool rek d'accord ñu ni lii mën naa am wala li nekk na soit xel da koy nangu comme li nga naan un plus un égale wala nga ni lii kat man maa ko dugal ci laboratoire bi expérimenté ko ba mu wax ma ni ma lii lii la mën a nekk duñu mën a làmb di ko daj bu dul loolu rek ñoom duñ ko gëm moo tax li ñu tuddee wax yu li ñu tuddee ilham ñoom duñ ko nangu gëm parce que dañu loolu kenn mënu koo vérifier bu kenn jógoon tey bi nii bu moo ni ma nangam kenn koo vérifier moom donc ko yëg sentir ko moo ko mën a xam moo tax boo nekkee ab jullit il nga bàyyi xel ci occidentaux yi liñ lay jàngal liñ lay xamal ndax ñoom ci seen idéologie ci li ñu gëm ci la ñu basé seen foi ci la ñu basé seen connaissance kon beneen aspect boobu muy aspect spiritualité boobu nga xamee ni Serigne Touba ci la doon dox dafa am solo ñu bàyyi ci xel ana bi Serigne ñëwee li mu xam leen njabootam position boobu nga xamee ni moom lañ jël loolu dañuy indi dañuy indi ci ñu yegg ci sunu livre bi muy sabilu salaam ñee dañoo jëloon sabilul unf sabilu jaasi sabilu fetal sañ tuwaa ni man sabilu salaam sabilu jàmm ana loolu fu ko waxee dafa ni wa biya jaddidi sabil bila idan aw alami sañ tuwaa moo ko wax moo ne yàlla maa ngi lay ñaan siècle bii nga xamee ni ci laa feeñe ma jaar ci yoon wi nga xamee ni ci lay yeesal islaam waaye nag waxuma la jaasi di jóg walla ñuy bocc ci jaasi ci mbar waaye nee na dama bëgg sax noonante sax dootu fi am climat de pacifique laa bëgg ndax li ma bëgg ci jàmm rek la xaj xajul ci leneen loolu c'est extraordinaire nga xamee ni nit ki ñëw xool li fi am xool nit ñi fi ñu ko jiitu woon ñépp ñu échec mu gis ni yoon wii yoonu échec la mu jël ko te ko fële tànn sabilu salaam la voie de la paix loolu moo tax téere bi jóg ana Sëriñ Tuubaa nan la tracé yoon nan la fexe ba jàmm jooju tey bu ñu demee ci réew mii ba ñuy wax pays de dialogue baat boobu damay wax ni tëbul rek nekk ci gémmiñu journaliste yi ak ci ñu président de la république yi fi jaar am na fu mu soqi ko am na fu mu bàyyi ko keroog bi nga xamee ni Lat Joor nañ ko ñi newoon ci armée bi nga ni Lat Joor faatu na amatuñ fuñ jëm dañoo daw làqutu ci sëñ bi ñëw def lu ñuy tuddee allégeance ñëw nekk ay taalibe jëblu ci sëriñ Tuubaa biñ ñëwee sëñ Tuubaa li mu leen njëkk wax mooy seen arme yi ngeen yore woon muy fetal yi lépp dafa ko jël ñu jël ko transformé ko soppi ko def ko ay ëlliir ak i gopp ak i jees yoo xamee ni dañ koy bayee ca biir tool muy lu am solo ay ay soldaar mu ngi mel ne tey ay soldaar yu ñëwoon ñi damay jébbalu ci yow nga ni ko jox ma say ngànnaay xam nga soldaar moom ngànnaay la la war a yor nga ne ko jox ma say ngànnaay ma soppil la ko defal ko ko ay adawaat ay alaat yoo xamee ni ngir bay la ngir liggéey la ngir jaamu yàlla la gis ni loolu aste bu am solo la Sëriñ Tuubaa ci ni mu bëgge woon jàmm ba bëggul kenn ku dend ak moom koo xamee ni dangay yor yore am mbar moo xamee sax jaas yi la ci donc ñi ñëwoon ànd ak la Joor ñëw ci moom noonu la soppee seen ay ngànnaay ngir ni moom jàmm rek la doon te loolu li koy gën a mooy période bi nga xamee ci la defee loola boo xoolee bi Lat Joor faatoo jamono yooyu avant Lat Joor di faatu maa ngi koy wax sax ci biir téere bi ni ñu bari dañuy bind di wax ni Lat Joor mi ngi fekk Sëriñ Tuubaa ci daaru ci ci Daarul naan waaye xam ngeen ni Daarul Mannaan Sëriñ Tuubaa bi mu koy bi ñu koy sanc boobu boroom daaru mii ah moom la Sëriñ Tuubaa yebal euh, ku ñuy wax euh, suma fàttewu turam ku sant Ndooy Euh, su ma juumut moom lañ jox sëñ joxoon ab lettre mu jox ko borom daaru borom borom daaru moo ko moo sos dëkk ba moo sos dëkk ci géej fekk na sëñ Tuubaa mu ngi ci géej kon Lat fekk sëñ Tuubaa daaru mën naan fan la ko war a fekk daaru salaam xam ngeen ni daaru salaam mooy fi nga xamee ni sëñ Tuubaa da ko sanc ngir jàmm daaru jàmm te li ko waral xëyu rek dem sos ab dëkk tudde ko Daaru Salaam dafa fekk climat bi nga xamee moo reñee woon climat nga xamee ni moom la fi fekkoon muy climat de violence deret yi tuuru ñuy reyante ci période boobu réew mi tàng jër ci la dem beru ji tudde dëkk bii Daaru Salaam ni man jàmm lay wut ku ma fekk tamit na xam ne ni jàmm nga fi fekk waj'al salaamatan taduumu yaa salaam liya walil iyaali fii daari salaam kooku mooy nitu jàmm yàlla sos naa dëkk bii waaye maa ngi lay ñaan yow bi nga xam ne yaay jàmm yow yaay salaam nanga ma defal jàmm man ak sama njaboot ci dëkk bii ci daru salaam kon loolu mooy période bi njëkk Sëriñ tubaa alerte waa jamono ni leen bu ngeen di wër nitu jàmm bu fekkee ni ay ngeen di wut wala leneen dem leen feneen waaye bu leen ñëw ci man ndax man lépp lu may jiite rek jàmm lay doon loolu mooy étape bu njëkk bi nga xamee ni sëriñ bi ci la jaar waaye li am foofu solo mooy ñu gis nii Lat moomu bi mu ñëwee ci sëriñ bi fekk na booba nangu nañ nguuram ci Kajoor mu nekk diggante Bawal ak Kajoor di wëree amatul kenn koo xamee ni moo koy dimbali moo koy jàppale ngir mu jëlaat nguuram sëriñ Basiiru Mbàkke ci Minanul Baaxil Xadiim dafa wax ni وقد وقد تكسرت الأجنحة التي كان يطير بها ويقوم nee na keroog bi la joor di ñëw ci Sëriñ Tuuba nee na booba ay laafam tooy na ay laafam tooy na noonu la ko Sëriñ Basiru inde qad takassarat al ajniha allati kaana yatiru biha booba amatul benn doole booba nguuram naax na sax mu ñëw ci sëriñ tubaa lu mu wax mu ni fa aawaa ilayhi yushawiruhu wa yashtaki ilayhi ci la nag demee nag ci sëriñ tubaa ngir wut ay conseil yushawiruhu waaye yemul ci ay conseil rek waaye wa yashtaki ilayhi di njàmpat ci sëriñ tubaa ndax li ko dal waaye sëñ Basiru da cey teg lu am solo dafa wax ni Lat Joor ci période boobu wër na dëkk bi yépp fu mu yaakaar nit koo xamee bu demee ci moom lim bëgg ci moom la ko mën a mu ni fa falam yara man taqaddasat sarira jawanibuhu wa tataharat sariratu min lataxaati al asabiyati dunyawiyya walam taxum ala xawaalay qalbihi haimatu almudahana wa iqtinaasi riyaasa illa cheykhana hada nee na wër naa dëkk bi yépp gisuma kenn koo xamee ni sell na set wecc ci mbiri àdduna ak poñeti àdduna ak taqi taqi àdduna ak i gàkk gàkkam nee na gisuma jëmm ju noonu wër naa dëkk bi yépp gis gisuma jëmm ju mel noonu kenn rek laa gis ku mel noonu kooku mooy Serigne Touba noonu la ko Serigne Bachir indee fa kon fa awa ñëw nag di diisoo si ak moom ba pare di ko jàmbat di ko daal Serigne Touba tontu ko ni ko inna ra'ya fi tawalli dunya an tatawalla anha fa tatruka li arbaabi hadihi dawlati aljadida dunyaahum ni ko nit ki kat bu demee di topp àdduna di daw ci ginnaaw àdduna ba àdduna won la ginnaaw wax dëgg yàlla nag jot na yow it nga won àdduna ginnaaw wala nit ki buy daw di topp ci ginnaaw àdduna ba àdduna xëy won la ginnaaw jot na ci yow war a nag wan adduna ginnaaw ni ko nag na nga bàyyi réew mii ngay xëccoo ak tubaab bi di bëgg rayante ak ñoom na nga bàyyi say ngànnaay teg ko ci suuf fa tatruka li arbaabi hadihi dawlati jadida duniyahum inna hadihi alquwa mustaqbila wala shay'a yarudduha illa an yasha allah ya allah ni ko gis nga force bii ma gis tubaab bi doole ji mu àndal lenn mënu taxaw ci kanamam lu dul sunu borom subhaanahu wa taala waaye yemu ca dafa ni ko nag wala yanbaghi li aqilin an yunazia fi zalika wala yanbaghi li aqilin an yunazia fi zalika képp koo xamee ni dofoo dina jàpp la yéen woo say dal xam nga ni lii ma lay wax mooy li dëgg te mooy li loolu la Sëriñ Tuubaa wax Lat Joor Lat Joor ni ko wallaay li nga wax mooy dëgg li nga wax mooy dëgg xam naa ko bu baax a baax a baax waaye nag nit ku nekk ak tolluwaay man ab ceddo la te lii engagé wu naa ci ba pare mënutuma dellu ginnaaw te xam naa ne sax li nga wax mooy li gën su ma ko defoon sax moo gën ci man ndax sañ Tuubaa dafa ni ko yow ak ñi nga àndal ñépp na nga leen yeew yi bàyyi leen ñu dem ba nga des yow cundum yow la joor boo ñëwee ma defal la li gën li ngay wut ci ay ngànnaay li ngay wut bëgg ko jaar ci ay ngànnaay boo bàyyee sa armée ni leen ñibbi leen seen kër ngànnaay yi nga yore woon nga jël ko teg ko fële nee na dinaa la defal lu gën li nga doon wut ci sa ngànnaay waaye la Joor ceddu la moo tax mu dul woon a renoncé wu mu dul woon a bàyyi mu dul a dellu ginnaaw xam ngeen la ca topp mu ni ko woon danga may ñaanal rek te jox ma lenn ci sëy mbubb ma barkeeloo ko ci la ko joxe duwaaw istixfaar googu jox ko mbubbam teguñu ci deux semaines ni ko sëriñ Bachir waxe ci Minanul Baaqil Qadiim ñu faat ko ci deqale ci 1886 le 26 octobre benn leçon ngi noonu bu mag sëriñ Tuubaa xamaloon na ko ni ko li nga bëgg mën nga ko am ci beneen anam bu dul ay jaasi waaye moom mënul woon a dellu ginnaaw Alburi Njaay bi mu ñëwee keroog ci Sëriñ Tubaa Sëriñ Tubaa def ko jox benn exemple exemple bu yéen bu doy waar ndax dafa ni ko yow ak ñu mel ne yow ñi nga xamee ni ñoom ñoo bëgg a jëlee tubaab bi jaar ko ci ngànnaay di woote jihaad na leen leer ne fi ngeen di mujje mooy rayante ci seet biir ba ngeen faible ba dootu leen am doole tubaab bi ñëw doggali te noonu mu leen ko waxee woon noonu la am nga gis ni daf ko wax ni ko fa naaw munawashatukum antum wa amsalukum ممن يذكر الجهاد ما هي إلا إيماء يصير وباؤه على المؤمن yéen ak ñu mel ne yéen ñuy woote jihad di brandir ay épée di wax dañuy jihad fi sabilillah sëriñ ci waa nee na li ngeen def lépp seen kaw lay këppuwaat ndax defu leen ko ak méthode defu leen ko ak basira defu leen ko ak méthode defu leen ko ak basira te loolu da ci am solo lool daf ci am benn naaru gànnaar boo xamee ni dafa laaj Sëriñ Tuubaa ci benn lettre bu gudd boo xamee ni mi ngi ci euh, alminaxul miskiya fi lxawaariq almakkiya boo xamee ni daf ci laaj Sëriñ Tuubaa ay laaj yu bari bokk na ci tubaab yi nga xamee ni ñoo leen ñëw coloniser leen fële ci Mauritanie ndax dañu war a gàddaay bàyyi leen ak réew mi walla ñu dem ci beneen ruq boo xamee tubaab ba du fa nekk walla dañuy xeex ak ñoom jël jaas yi xeex ak ñoom walla dañuy nekk ak ñoom lu ñu digal ñu def ko bu ñu santee sax ñu leen di jox li ñuy tuddee euh, itaawa muy ahlu yi li ñuy joxe ñu koy fay tubaab yi ngir mën a dëkk ak ñoom sëriñ Tuubaa tontu ko tontu ko lii ni ko amma axzu silaax fi hada zaman jël ngànnaay ci jamono ji fa waajibun ala almuslimina bi du'a nee na li war ab jullit temps bu nekk muy déedéet ci jamono jii ñu toll muy jamonoy colonisation dix-neuvième siècle vingtième siècle jamono jii la ko wax fi hada zaman nee na li fi war ab jullit li priorité mooy lan mooy mu tàllal loxoom di ñaan parce que lu tax li ko waral mooy tubaab bi ñoo leen féete kaw ci wàllu ngànnaay tubaab bi ñoo dominé kon jamono jii li war ab jullit mooy mu ñaan fa innahu moom du'a silaaxul mu'min nee na ko mooy ngànnaayu jullit te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wa ala gayrihim bil madafii wa ala gayrihim bil madafii bu fekkee ni nag du ngeen ay jullit bu leen neexee ngeen jël ay ngànnaay xeex ak tubaab bi loolu mooy position Sëriñ Tuubaa au dix-neuvième siècle jamonoy ñaan la woon jamonoy duaa la woon waaye du jamonoy madafii loolu tax mu wax ni summa nasihatu li ahli lbaari xayrun min aljihaadi fi lkufaari nee na gis nga àdduna bi tey fi mu toll nga xamee ne lislaam dañu ko joxañ bu doon àdduna bi ak tribunal la damay wax ni ki nekk dans le box des accusés wala le banc des accusés xam nga tribunal ki ñu tuumaal dafa am benn cage bu ndaw bu ñu koy dugal fa lañ koy teg ku ñëw day xam ni waa jii la ñuy tuumaal moom la ñuy àtt lislaam tey foofu la toll ci àdduna bi lislaam lañu tuumaal ni diiney ay la diiney attentat la diiney guerre la bu fekkoon ni àdduna bi yépp tey jàng nañu benn baytu bii rek bi Sëriñ Tuubaa benn bu ñu ko jàngoon jullit ñi kenn du leen tuumaal kenn du wax ni lislaam ak violence dañ leen associé bu ni woon summa nasihatu li ahli lbaari xayrun min aljihaadi fi lkufaari Sëriñ Tuubaa nee na ñu wone islaam maxaasinul islaam nasiha jullit bu nekk ñu laabiire la wax la lan mooy lislaam ci anam bu leer ku dul jullit ñu laabiire la wan la lan mooy islaam expliqué la ko nee na loolu moo gën moo gën fuuf nga jël jaas wala nga jël fetal wala nga jël ay bomb dem ba ci yéeféer yi di ko fa explosé ngir ñu dugg ci lislaam su man nasihatu li ahlil baari xayrun moo gën min al jihaadi ci jihaad fil kufaari ci biir yëfe sëñ Tuubaa moo wax nga xam ne loolu tey mooy solution le monde musulman adduna bi li ñu soxla jullit ñi li ñu soxla méthode bi ñu soxla pour mën a wane lislaam mooy ñu jaar ko ci an nasiha te yonent bi moo ni woon addiinu an nasiha lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa la ko tegoon lépp ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko tegoon jëmm jooju nag moom moo njëkk a critiquer jihad jihad bi sifa amma la jihad d'une manière générale non dafa am jihad boo xamee ni moom la condamné jihad bi mu condamné dafa am solo lool ñu war ko mën a fàttali ndax boo demee ci masaliku jinaan boo demee ci biir masaliku jinaan mi ngi wax ni wa baaduhum qad gurra bil jihaadi fa yuksiru lgazwa am na ci ñu ko jiitu woon ñoo xamee ni baatu jihaad ci boppam leer ci ñoom baatu jihaad daf leen a trompé baaduhum fa yuksiru lgazwa ala rek fekk ab dëkk rek nga ni ko tey gaa la force am na fii ci réew réew mii di am na fi dëkk ñoo xamee ni dem nañu marché yebal seen i soxna ñu dem marché ndugg yi di ñu yàkkal leen ko nga ñëw leen leen tey ngeen la force am ci sax ñoo xamee ni sax seen dëkk am na jàkk ñuy julli di wax ashhadu an la ilaha illa allah am ñu ñëw ni leen tey ñu xeex leen dugalaat leen ci lislaam ban lislaam lañ leen di dugal loolu am na fi ci réew Sëriñ Tuubaa neen alayhim yughiru kay yanaala fi ghazwihi darajatan wa mala am solo nee koo xamee day jël ngànnaayam yëkkati ba ñu jaase ba mu jóg mu bind ci laa ilaha illallah fi sabilillah l'islam moo tax may xeex Sëriñ Tuubaa nee na kooku xeexul ngir yàlla nga xeexul ngir yonent bi xam ngeen lu tax muy xeex ñu ne ah mu ni daraja kooku daraja rek la wut daraja ak lan wa maalan ak alal xam ngeen ni jihaad ci jamono jooju fond de commerce la woon capital capital boo bëggee am alal rek yomb na lool ngay ñëw fekk bu dëkk rek nga taal ko jël soxna yi yóbbu jël alal ji yóbbu loolu amoon na fii ci réew loolu rek Sëriñ Tuubaa ni déedéet waa ji def loolu day wa yadda'i i'laa kilmatil waa ji def loolu day jóg taxaw ni man day baatub yàlla bi laa bëgg taxawal laa ilaha illallah laa bëgg mu jolli ci kaw waaye Sëriñ Tuubaa nee na wa boo xoolee la mu jublu dëggantaan intention dëggantaan Sëñ Tuubaa nee na wa qasduhu intishaaru siitin la siwa nee na waajooj bëgg rek mooy siiw ñu ne diw mooy jihaad diw mooy def nangam doy waat yemul ca mu ni def lool wa minhu yarjiu waaye fii nag lee sax baaxut waaye lii moo yées li mu julli Sëñ Tuubaa wax nee na wa minhu aqilan bi dunub waa ji def lool yëkkati jaas ba mu jóg jël kaamil taxaw damay def jihaad dem defi jihaad ba ñëw sëñ Tuubaa ni waa jooju li muy dellu mu ngi gis gan gan gan ak lan ak itu yaabam di dee ak i bàkkaar parce que li doon def lépp sunu borom diglewu ko alquran diglewu ko yonente bi sallallahu alayhi wa nee na bakkaar yooyu tasau jayshahu jamian wa uyub nee na bakkaar yi muy dellu ci moom jëmm jooju bu ñu ko séddale woon armée bi nga xamee ne moom la àndal yépp nee na mu muur leen ci ay bakkaar te kooku nee na da doon def jihaad fi sabilillah moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee li mu woote te loolu mooy almuridiya bu ñu leen laajee lan mooy yoonu murid mooy lii mooy bëgg a wax wa in suriftum ila jihaadi bu ñu leen waxee ee kaay leen ngeen dem jihaad yi sañ tuwaa nee na tey leen wa in suriftum ila jihaadi fa qaddimu daalan min al aadi fa huwa la amriya al jihaadu al akbar nee na jihaad bu mag Sëriñ Tuubaa woote muy jihaadu nafs nee na bu ñu leen waxee kaay leen ngeen dem jihaad yi nee na nga am loo xame ni ne leen ko waaw maa ngi ñëw waaye dafa am loo xam ne mooy priorité faqaddimu priorité na ngeen jiital lii balaa ngeen dem ci bële moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu li mu jëloon def ko priorité mu nekk ci kanamam mooy nit ki balaa ngay combattre balaa ngay xeexeet sa ennemi extérieur sa noon bi nga xamee ni moo nekk fële taxaw nee na am na noon boo xamee ni yéen ànd boo tëdd yaay tëdd moom boo yeewoo nga yeewoo moom nee na noon boobu daana gooku nga ni da ngay dem daani noon bi nga xamee ni da la sori nee na loolu ñàkk am méthode la ñàkk yeewu la fa qaddimu la wax ñu leen waxee dem leen ngeen jihaad ni leen waaw waaye priorité nag ban noon bi mi ngi nii taxaw waaye am naa ñeenti noon yoo xamee ni ci man moom la sëñ Tuubaa indi ci jaawartu jaawartu bil furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya nafs wa zaxzaxtu lain saytaane axastu min duniyaahu àdduna wanqaada lil hawa bànneexu bakkan ñeenti noonu yooyu la Sëriñ Tuubaa wax ni ñooñu ñooy priorité fekk daanoo leen amoo droit dem songi noonu extérieur bi noonu bi la gën a sori ñi ñoo la gën a jeg aada aadaika nafsuka allati bayna jambay noon bi gën a noonu ci noon yi yonente bi sallallahu alayhi moo ko wax de nee na mooy sa nafs bi nga xamee ni moo nekk sa biir munoo tàqali koog moom kookoy sa noonu bi gën a dangereux la sëñ kon sëriñ li mu woote dafa dëppoog bi gën a dangereux mooy bi ci yow taxale koolu moom la yenent bi sallallahu alayhi wa kooku mooy priorité booy xeex njëkkeel ci kooku moo tax foofu mu wax ni fa huwa moom fa huwa la amri al jihaadul akbar nee na noonu boobu ngay xeexal nee na loolu boo bëggee xam lan mooy jihaadul akbar jihaad bu mag bi nee na mooy ñeenti noon yooyu kama bihi anhum ataana al xabar comme ni na mu ñëwee ci xadis ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nafsan wa dunyan summa shaytaanan lain hawan fa kulluha aduwun la yalin nee yii ñooy noon yi nga xamee ni boo jógee di xeex na nga njëkke ci yooyu ba pare <clears throat> mu des benn leçon bu am solo boo xamee ni ci période bi nga xamee ne ci jamono ji nga xamee ni Serigne Touba mi ngi woote foofu fii ci Sénégal mu ngi woote fii ci Sénégal lii ma leen di wax wa in suriftum ila jihad ñu tuxu tuuti dem côté Égypte dem ba Afghanistan dem ba Syrie dem ba Turquie dem ba danañ gis ni am na ay boroom xam-xam yu mag ku ñuy wax as-Sayyid Jamaluddin al Afghani ak taalibeem bu ñuy wax Muhammad Abdi jàngkat yi nekk yépp xam nañ leen ñooñu lañu wax ni ñoom ñooy raidu at tahdis ñoom ñoo créé tey li ñuy tuddee as salafia salafia du du wahabisme ñii ñoo ko Jamal Diin Alqaani moo ko ak Mouhamed Abd ak ku ñuy wax Mouhamed Rachid Rida waaye seen salafia bii boobu ñu woote woon bokkul ak bu Arabie Saoudite bi ma baynahuma totalement différent ñaar yi ñii ñaar ñii may wax kii nii nga xam mooy Jamal Diin Alqaani dañuy wax ni moom mooy raidul mujaddidin maanaam ñi yeesal islaam ci période bi Sëriñ Tuubaa bi feeñ naar yi ak ñenn ci occidentaux yi nee nañ ki gën a yeesal lislaam ci xarnu boobu mooy Jamal Diin Afghani yi waaye booba ñooñu dañoo xamul kan mooy Sëriñ Tuubaa ndax buñ ko xamoon danañ xam ne raidul mujaddidin mooy Sëriñ Tuubaa kenn ku moom dinaa wax lu tax ma wax lool ñi wax ni Jamaluddin Afghani mooy raidul mujaddidin ñooñ ñoo delluwaat wax ni projet yépp da ci échec ki ñu ni moo jiitu ci ci loola ñoom ñoo bind waxaat ni kooku la mu doon woote lépp da caa échec amul benn projet bu yegg ñetti projet rek la amoon ñett bi ci njëkk mooy taxawal lu ñu tuddee al jamia al islamia beneen bi mooy créer benn dëkk bu mag mu tànnoon Égypte mu nekk résistance contre les Britanniques ñetteel bi mooy tawxid al aalam al islami ñetti tomb yooyu yépp benn yeggu ca moo tax taalibeem Muhammad Abdu dafa xëy bis ni ko wax dëgg yàlla boobu léegi ñu ngi woote la ñuy woote waaye ba léegi amuñu ndam tee ñoo bàyyi lii ñuy woote tee ñoo arrêté jamia al islamia tee ñoo arrêté tawxidul muslimin tee ñoo arrêté jël Égypte def ko mu nekk pôle de la résistance wut beneen méthode ana ban mooy méthode boobu mooy li Sëriñ Tuubaa def ci Mbàkke Kajoor rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi loolu la Muhammad Abdu wax sëriñam ni ko nañu dem dëkk bu sore bu nga xam ne kenn nekku ñu tànn ay ndaw jàngal leen sol leen xam-xam tarbiya leen tasaare leen ci gox yi moom la Sëriñ Tuubaa def ci seex yi kenn ku ci nekk ñu la dama sanc ab dëkk nga soos ko buñ ko defee changement bi dina yéex waaye dina am résultat moo tax ñaari changement moo am ñaari façon changement moo am ci histoire bi mu commencé ba léegi changement brusque ak changement graduel brusque bi mooy lan mooy ni ñi fi bëgg a jëlee jiitu réew mi dañoo bëgg tey tey tey mu jóge fi tey lañ bëgg mu jóge fi kooku ñoom dañu ni changement brusque immédiat immédiat changement immédiat lañ bëgg ñoom loolu lu mën a amee da ngay def attentat wala nga jël ngànnaay dem assassiné waa ji wala nga rey wala nga jël ngànnaay xeex jële ko fi loolu la ñoom El Hadj Omar Baba Jaxu Ahmadou Cheikhou opté woon loolu la benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Gilles Kepel français la ci téere bu ñuy tuddee la revanche de Dieu mu wax ni méthode bi Sëriñ Tuubaa utilisé ak méthode bi ñoom El Hadj Omar utilisé woon moom la tuddee changement par le haut et changement par le bas wute changement par le haut mooy changement bi nga bëgg def ci société bi soppi bi nga bëgg a soppi société bi tabax ko defaraat ko au lieu nga jaar ko ci suuf jël nit ñi yar leen tarbiya leen maanaam jaar ko ci al qaida al arida min al shaab nga jaar ko foofu islaax waaye ñoom dañoo def changement par mooy nañu commencé ci kaw dàq njiit yi jële fi sampu ñun taxaw Sëriñ Tuubaa ñëw ni man changement par le bas rabbi asxaabaka bil himmati ala man saxibana li taallumi xam ngeen la ci teg kon moom changement par dañuy soppi société bi mais ci suuf jaas yi du jóg kenn du tuur deret waaye dañuy tarbiya nit ñi loolu moo indi inni ujahidu bil bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidi loolu mooy méthode que tubaab bi li mu indi woon muy assimilation bëgg assimiler sénégalais bi nga xamee ni boo demee ci ilhamu salaam fi zabbi an diinil islam Sëriñ Tuubaa mi ngi wax foofu ni sénégalais bi demoon na ci ni ko tubaab bi noté woon am xelam ba bu gisee ab tubaab day defe ni malaakab sunu borom la jàpp na ni tubaab moo gën a supérieur nit ku ñuul wa minhum man in raa nasraani yaxsibhu min malaa'iki am na ci nit ñu ñuul ñi ñoo xam ne bu ñu mësaan gisul tubaab dañuy def ni kii ab malaaka bu sunu borom wàccee ci kaw suuf loolu li ko waraloon mooy complexe d'intériorité bi nga xamee ni moom la Sëriñ Tuubaa bëggoon a din bi walaysa yujibu sawaadul jism safahata alfata wa suu alfahmi lu am solo moo tax baytu boobu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi bi mu gisee baytu boobu daf ko impression moo tax bi mu demee ci téeréem bu mu bind tuddee ko ruuxul adab dafa reprendre waat baytu Sëriñ Tuubaa waaye wax ca wax ju am solo waxuma la wax ju am solo waaye moom bokk na ci ñi nga xamee ni reconnaître nañu ni Sëriñ Tuubaa mooy xaadimu rasul li Sëriñ Tuubaa wax ni man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya alxadim bima walla an mislihi kullu xadim mulku alali albaaqi alqadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wasaanani fi xidami kooku moom reconnaître oon na lool moo tax bi mu demee ci téere boobu dafa wax ni qad qaala fi hada almajaali alamjadu خديم طه المالكي أحمد فليس يوجب سواد الجسم بلادة الفتى الأخ سنت بعد نهون سفاهة الفتى ومني بلادة الفتى سنت بعد فليس يوجب مومني فليس يكسب فليس يوجب وليس يكسب safaahata balaadata loolu entre parenthèse rek la woon moo tax benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Davidson David Robinson la tudd mu ngi nekk ci benn université bu mag fële ci Angleterre ci ci États-Unis muy boroom xam-xam bu mag a mag a mag a mag dafa am lu mu wax lu am solo loo xamee il faut ñu bàyyi ci xel nee na dëkk yi may bëgg wax am na lu leen wuti la yeneen dëkk dëkk boobu ñuy wax Touba ak dëkk boobu ñuy wax Jurbel ak dëkk boobu ñuy wax Tiwaawan ak dëkk boobu ñuy wax Nimzaat ak dëkk boobu ñuy wax Tayba Ñaseen dëkk yi am na ay dëkk ci réew mi yoo xamee ni wuute nañu dëkk yi ñu ni ko lu tax mu ni xool leen ñi doon jël ngànnaay di xeex ci réew dëkk yañ cosaanoo woon ak seeni capital ak seeni résidence yépp tey jii histoire fàtte na ko histoire fàtte na ko Bandiagara am na sénégalais bu juddu ba faatu xamul luy Bandiagara xamul mu fàtte tànk am na Sénégal yoo xam dund nañ ba dee xamuñu fan mooy kër Amadou Yàlla am na ñoo xam ne dund nañ ba faatu xamuñu fu yang-yang am na si ñoo xamee ni dund nañ ba faatu xamuñu fuy xalwaa pourtant yooyu ay dëkk la yoo xamee ni ci jamono jooj ñépp a boo tëddee ba gudd ñu la waa alwaar a ngi ñëw wala ñu la waa yang-yang a ngi ñëw doo nelaw réew mi yépp nag laa wax waa ji nee na tubaab bi nee na dëkk yi ña ko sosoon soso wuñu ko woon jees xam nga lu ñu ko sose woon tarbiya Tuuba Jurbel Tiwaawan tey ba seet ñu ko sos ñoom tarbiya lañ ko sose ñee nag ay jaas yi lañ sose woon seen dëkk nee na looloo tax dëkk yii tey àdduna bi yëpp leen dégg ay màggal yu mag di fa am ay gàmm yu mag di fa am waaye yeneen dëkk yi doo fa dégg dara parce que benn bu ci nekk lañ ko sose moo tax bi asxaabaka bil himmati lu am solo lu ñu war di fàttali la mu des benn tomb bu am solo muy position taxawaayu mag ñi vis-à-vis de colonisation sunu mag ñu baax kenn ku ci nekk amoon nga taxawaay sa diggante ak tubaab bi fi ñëwoon di ñu not taxawaay yooyu nag lañu bëggoon a indi tuuti leeral ndax xam ngeen ni kii di Serigne Touba kii di El Hadj kii di Moussa euh, Cheikh Moussa Kamal kii di Cheikh Umarul kii di euh, Moodu Mahdi al Wuri Mahdi bi nga xam ne moom moo sanc dëkk boobu ñuy wax al Wuri Mahdi kenn ku ci nekk danga amoon taxawaay boo xamee ni wone nga ko walla nga bind ko wala nga wax ko histoire gardeel ñu loolu bind ko ba tey kenn ku ci nekk am nga noo taxewoo am nga noo waxe woon ak tubaab bi waaye tey nag yomb na lool ba tax na kenn ku ci nekk da ngay taxaw di wax ni sama maam la woon waaye ñu fekk woon jamonoy maam yi ak ñu dem ci archive yi xool ko xam nañ ñan ñoo waroon ñan ñoo war a wax ni sama maam la woon te loolu defe naa lu am solo la parce que dafa am benn débat théologique débat théologique boo xamee ni boroom xam-xam yi dañu wax ni ñaari position yi muy bëgg a wax dañuy wax ni kan moo ci am dëgg ci ñoom ñaar kan moo am dëgg ci ñaari position yi ki jël ngànnaay xeex tubaab bi ak ki nga xamee ni jëlul ngànnaay xeexal tubaab bi ñenn ñi wax ni ñi jël ngànnaay ñooy jàmbaar yi ñoom dee nañu ngir seenum réew wala dee nañu ngir lislaam ñii nag ñi ci des nag dañoo bëggoon a dund moo tax ñu ne moo tax jëluñu ngànnaay xeexuñ kenn ku ci nekk ñi seen set jàng nañu dem nañ ci université yi fexe nañ ba bind ab thèse ci université ba déposé ko fa wax ni maamam moo doon jàmbaar maami keneen du jàmbaar sama maam mooy jàmbaar maami ma dem ba du ma jàmbaar parce que nee na moom maamam moo xeex ci xare ba moo yore woon jaas yi moo doon reyanteeg tubaab boo demee France débat théologique la fii ci Sénégal maam yi ñi xeex ak ñi xeexul woon kan moo ciy jàmbaar loolu pour ñu am ci ay leeral wax naa sànq ni Sëriñ Tuubaa position dafa leeroon ndax wax na Lat Joor ni ko yow li ngay def nii mënoo cee am ndam ndax ñu ngi ko séq ak ñoo la ëpp doole kaay ma jox la beneen méthode boo xamee ni moo gën a wóor te dama lay assuré ni da am ndam li nga bëgg di ko am kon kooku position defe naa leer beneen bi ci des da ko bindal boppam wax ko position digganteem ak tubaab bi dafa wax ni in sari muy wax ak waa ahlu badrin boo demee ci fulkul mashhun sëñ tubaab mi ngi wax ak waa ahlu badrin ni leen in sarifu ila alladina qad baxaw maa ngi leen di ñaan yéen waa albadrin ngeen daw attaqué ji gaa yi nga xamee ni dañoo beew gaa yi nga xamee ni dañoo bew ñoon ñooy ñaan mu ñooy ñi nga xamee ni wa talabu mulkal bilaadi wa taxaw ñi nga xamee ni dañoo ñëwoon pour coloniser réew mi waaye yemuñu ci coloniser rek mais dañoo ñëw imposer seen force ak seen doole bew ci biir dëkk bi sëñ Tuubaa nee na waa ahlu badr maa ngi leen ñaan ngeen dem attaquer ko ñooñu kon kooku position leer na par rapport ak ñii dina gën a leer ci beneen bayt muy waxe ni wala tazunnu ca ilhamu salaam annahum muluk ni ñii kat yàlla da leen yebal fii pour ñu ñëw coloniser ñu ay buur lañ wala ay ay malaaka lañ yoo xam ne sunu borom da leen fa yebal ñu ñëw pour coloniser leen déedéet suñ tubaab nee déedéet yàlla yebalu leen de seeni pexe leen fi indi ak saytaan mu ni bal innama kulluhum fooloo nee na ay sàcc lañ dañoo ñëw ko sàcc si réew mi soxlu mooy addu kalpe ñii addu kalpe xam nga arab yi dañu amoon ay shuara yu tudde woon mooy ñi nga xamee ñoo daan nekk ci ginnaaw tund yi di xaar ñuy tukki ñu dab leen nangu seeni bagaas nee tubaab yi loolu lañu ay addu kalpe lañ dañ tubaab moo wax loolu nee tubaab yi ay addu kalpe lañ dañoo ñëw pour addu suñuy kalpe te loolu defe naa ñi xam-xam nañ ni looloo am yemul ca mu wax ni ñoom tubaab yi man talabu mulkal man talabul mulka ñoom dañoo ñëw pour coloniser ñi waaye nag bi zulmin naasi dañoo ñëw di tooñ nit ñi nag yemuñu ci rek coloniser mais dañoo ñëw di tooñ nit donc Sëñ Tuubaa dafa gisoon ni la colonisation tooñ la loolu laa bëgg ngeen jàpp ko baat boobu rek laa bëgg ngeen jàpp mooy ni Sëñ Tuubaa dafa gëmoon ni colonisation tooñ la zulmi naas wa bi wa bi biraazi llaahi rabbi naas dañoo ñëwoon pour léew toog suñu borom kon moom gis na ni tubaab bi dafa fetteerlu woon ci sunu borom subhanahu wa ñu déglu ñenn ci ñi nga xamee ni ñoom ci jamonoy colonisateur bi ñoom ñi ngi fi woon ñoom tamit am na lu ñu wax ci colonisateur bi ku ñuy wax Cheikh Moussa boroom borom bindkat la bu rëy dëkkoon fii ci di boroom xam-xam bu rëy mag a mag a mag bind ay téere yu bari dafa wax ni inna amra nasara qad istaxalla al an washtadda wala yaqdiru ahadun al an ala muqaatalatihim nee na tubaab yi kat seen doole bari na seen kàttan màgg na rëy na ba tax na jamono yii ñu toll muy jamonoy colonisation bi képp ku jël ngànnaay xeex ak ñoom di nga échec moom position boobu boo xoolee mooy bi Sëriñ Tuubaa joxoon Lat Joor inna hada inna hada inna hadihi alquwa mustaqbila wala shay'a yarudduha illa an yasha allah mu dem ba ci biir mu wax ni li anna allaha tabaraka wa taala amarana bi dalik yàlla daf ñu diggal ñu ragal yàlla waaye boo ñëwee ci fi ma bëgg a taxaw dafa wax ni wa an tuwaafiqu ad dawla al faransawiya maa ngi leen di diggal ngeen dëppoo ak colonisateur yi ak tubaab yi lu ñu leen wax ngeen def ko lu ñu leen bàyyi lu ñu leen wax bàyyi ko ngeen bàyyi ko li anna allaha tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala xasahum bi nasrin wa fadlin yàlla moo leen jagleel ndam li ñu am ci ñun yàlla moo leen jagleel gëneel gi ñu am ci réew wa misiyatin ak jagle yi ñu am wa jaalahu mu def tubaab yi ñu nekk sababan sabab fi sawni dimaa'ina wa amwaalina nee na bu ngeen gisee Sénégal ci jamono di jàmm am fii nee na tubaabe ñoo tax parce que ñoom ñoo fi indi jàmm parce que ñoom ñu taxawoon di analyse lu mat a bàyyi xel lu am solo la parce que dañu ni gisoon ni ceddo yi ñoo sonnaloon nit ñi ñoo daan fekk ab village ñu ñëw songu village ba jàpp leen sonnal leen surtout sëñ kon bu ñu gisee ku fi ñëw xeex ceddo bi éliminer ko kon ki def loolu ba jàmm am pour ñoom kooku moo indi jàmm moo tax foofu la différence bi nekk seen diggante ak Serigne Touba Serigne Touba moom gisul nii tubaab bi moo jàmm dafa tubaab bi sax wax nañ ko léegi wa bi zulmin naas sew ndaw sew bu ndaw Serigne Touba mosul wax ne tubaab bi moo fi indi jàmm dafa ne tubaab bi sàcc la tubaab bi tooñkat la tubaab bi beewkat la position bu leere noonu nag moo amul woon ci réew moo tax moom musul woon bëgg dara ci tubaab bi sëñ Bachir wax na sax ni talabu shay'in min al xukuma kel kufri indi nee na dem sàkku dara ci tubaab bi sax nee na génn ci diine ji moo tolloo ak loola ci moom tàllal loxoom tubaab bi katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidil maa'i wa tin wax ni bi ma nekkee ci géej gi rus naa man Sëriñ Tuubaa ba ma tuddee xaadimu rasul wa abdullahi wa xadimu rasulillah di tàllal sama loxo koo xamee ni du wax la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mosul bëggal lenn tubaab position boobu dafa war a leer ci réew mi ku yeewoo ci réew mi xam lool xam ni Sëriñ Tuubaa d'accordul ci colonisation àndul ak ñoom gisoon nañu ay sàcc lañu gisoon nañu ay tooñkat lañu gisoon nañu dañoo ñëwoon ngir bew ci kaw nit ñi loolu mawqif la mawqif xadaari la position civilisationnelle la position historique la yoo xamee ni jàngkat yi jàng nekk ci université yi kenn ku ci nekk ñu la mayee bourse nga dem wax ni sama maam mooy jàmbaar maam yi keneen du jàmbaar ñu leeral loolu nit ñi xam ñu xam que ñan ñoo nekkoon jàmbaar ñi démb ak bërki démb xaw ñaata moo ma dese ci waxtu yi kon fi may mujje rek mooy fi may mujje mooy comparaison bi nga xamee ni moo mujj ci téere bi ci diggante Mahatma Gandhi ak Serigne Touba ak Martin Luther King xam ngeen ni dina jafe lool ci jamono ji ñu toll bu ñu bëggee wax ni Serigne Touba mooy apport de la non violence ki jàmmal jàmm dund jàmm dëggantaan mooy Serigne Touba adduna bi lépp ba mu daj ndax dafa am ay langue yoo xamee ni ay langue internationale lañu al lugat al xaya al muy anglais te ñiy tuddee anglais yi ak indien yi comme que ñoom ñi nga xamee ne ñoom la wax nii ñoom ñoo dundal jàmm ci seen civilisation lañu bokk ñoom lañuy faral ñoom lañuy àndal moo tax ñoom mënuñu reconnaître wax ni Sëriñ Tuba moom mooy ki dundal jàmm mooy ki dund jàmm à pour cent parce que ñoom bokkul ci seen système de pensée système civilisationnel kooku mooy élément bu njëkk ci jafe-jafe yi nga xamee ni dinañ dinañ ko jànkonte ñun ñi nga xamee ni ñoo bëgg wane liggéeyu Sëriñ Tuubaa boobu dama ci indi ay misaal yu ndaw gis nga am na ci ay xasida yoo xamee tubaab bi ci boppam moom moo ko créé bind ko pour rek ëllëg yéen tey jii yéen ñi toog fi yéen ak man nii ñu gëm ni Sëriñ Tuubaa du woon jàmbaar ay xasida yoo xamee tubaab bi moo dem xool maami sëriñ diw jàng na arab mën naa woy ñu neexal ko woo ko ci ruq neexal ko ni ko bind ñu ab xasiida jox ko xasiiday sëriñ tubaa ni ko xoolal waa ji ni muy binde nga imiteel ñu ni muy binde maanaam nga toppandoo ko ci ni muy binde boo boo bindee xasiida bu ñu nee moo ko bind ñépp wax ni moo ko bind pour bu ëllëgee bu ko defee ñu dugal ko ci archive yi nëbb ko bu ëllëgee benn jàngkat bu sopp bu mel ne galaay di wër di wër ci archive ci Paris wala ci Belgique ba yem ci ñu ni ah lii sëñ Tuubaa ko bindoon ñu ne ah bu ko defee nga ni sëñ Tuubaa du woon jàmbaar sëñ Tuubaa moo wax lii ci tubaab bi loolu lañ bëggoon waaye nag laysa kullu ma yatamanna al mar'u yudrikuhu tajri riyaahu bima la tashtahi suhun du lépp loo bëgg rek mooy am ndax dafa am ñoo xamee sunu boroom subhanahu wa taala moom moo leen baaxe moom moo leen baaxe baaxe goo xamee ne kenn mënul teg ci seen der loo xamee ni sunu boroom subhanahu wa taala ko moo tax benn tubaab bu ñuy wax euh, William Ponty nekkoon gouverneur général fii ci senegal soxnaam koo xam ne dañu tuddee madame Ponti la ñu wax ni Sëriñ Tuubaa da bind ab xasida di tàgg soxna soxna William Ponti la ñu wax ni Sëriñ Tuubaa moo ko doon tàgg loolu doy na wax tagg ko sax xëy na doyut waar ngeen jégal waaye ci taggin wa xool leen tagg la mu wax dafa ni faaxat madame Ponti zaatul xusni war rasami nee na aka taaruwaay moom madame Ponti moom day moo gën a jekk ci madame yi ci réew mi yépp ci Sénégal faqat madame Ponti zaatul xusni war rasami man kaana fi Sénégal min kulli ma madami xam nga ni loolu xam nga li ñuy tuddee ridicule loolu mooy lu ridicule xam nga bu fekkoon ni am na sax nañ ko doon ñu naan xëy na lii mais lii ku xam Sëriñ Tuubaa xam ne lii Sëriñ Tuubaa bind mooy yàlla da leen di weer loolu lañ def ci xasida gu tudd Bushra la naan Paul Marty indi na ko ci téeram boobu ñu tuddee l'islam au Sénégal dem na sax ba wax ni moom Madame Ponti malikatun قد حوت قدرا حوى شرفا كأنها النور والنسوان كالظلم nee na madame Fodé ci Sénégal moom rek moo fi leeroon ñi ci des ci Sénégal ñëpp jigéen ñëpp dañoo newoon ci lënd loolu yéeme na loolu yéeme na lool lool moo tax euh, ñu mel noonu moo tax Sëñ Tuubaa wax nii barra'ani alqudduusu min kulli tuhami barra'ani alqudduusu min kulli tuhami aji sell waxul barra'ani salaam waxul barra'ani allahu mais barra'ani alqudduusu aji sell ji nga xamee ni bëggul lenn ñu ñu sell ndil ko ci sama yaram moo ma séparé moo teqali moo dindi ci sama yaram bépp tuuma aji sell ji moom moo fexe ba sama yaram bi kenn du ci teg lu senu luñ ci teg rek ay nit dana ñëw dindi ko barra ani alquddus min kulli tuham wa saanani alxabiru an kulli wahm xam nga li wahm la lii ay awham la li ñu def ñoom tubaab bi bëggoon teg ci deru sëñ bi loo xamee ni yellowu ko moo tax bu ñu dellusee ci fi ñu tolloon ngeen may may cinq minutes rek ñu ñëw ci Mahatma Gandhi ak Martin Luther King mu ab ñetti mbir yu am solo yoo xam ne dañ koy retenir pour ñu xam ne Serigne Touba moom mooy apôtre de la non violence ñi woote woon non violence ñépp ñoom nee nañu jëfandikoowuñu violence ñoom jëfandikoowuñu violence waaye violence moo leen faagaagal kii di Martin Luther King dañu ko tiire ab bal mu faat maanaam aye ko rey violence moo ko faat te jàmm la doon woote kii di Mahatma Gandhi moom it bal moo ko rey balu fetal Sëriñ Tuubaa dong lañu gis koo xamee ne ci ñu doon woote jàmm non violence tuurul deretu kenn kenn tuuralu ko deret tuurul deretu kenn kenn tuuralu ko direct foofu nag la non violence mën a yem mooy koo xamee ni loroo kenn loroo kenn kenn loru la defe naa ni loolu lu am solo la loo xamee ni lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la am benn tex boo xamee ni ku ji wax euh, Fernand Dimon moom moo ko bind xam naa ci lay mujjele ndax ab tubaab la texte boobu moom tubaab bi moom mi nga xam ci civilisation bële la bokk moom moo reconnaître ni Serigne tubaab moom mooy apôtre de la non-violence moom moo wax ni si l'on veut bien considérer le contexte historique et social on peut reconnaître que son mérite est non seulement très grand, mais encore incomparable. nee bu fekkee dañoo xool Serigne ba sur le plan historique ak sur le plan social méritam fadlu Serigne Touba ngëneel gi ko yàlla defal nee na bu ñu waroon àdduna bi yépp du ñu gis bu ñu mel incomparable nee na mënuñu koo dendaleek benn mérite Fernaadi moom moo wax lool waaye jëmu ca mu ni ou contraint de se former sur place en vase clos ni même au mérite du prosélyte ayant à vaincre un pouvoir presque toujours hostile pour se pour se dévouer à une masse ignorante entre parenthèse la bu muy wanee ci liggéeyu Serigne Touba ni mu màgge woon nga xamee nee na bi ko jàppee yóbbu ko ci géej gi nee na dafa def lu ñu tuddee euh, formation autodidacte maanaam nit koo xamee ni dañ ko yóbbu ci benn béréb mu fexe ba mooñ boppam tàggat boppam ba yegg ci suñu boroom te sukkandikuwul ci kenn nee na loolu bokk na ci kéemtaani Serigne Touba. waaye li ci solo ci mais nee na on songe plus simplement au mérite extraordinaire de cet apôtre de la non-violence qui a réussi à fonder envers et contre tout une des dernières tariqas des temps modernes sans avoir jamais sans avoir jamais causé le moindre mal à qui que ce fût nee na Sëriñ Tuubaa moom mooy nit ki dund jàmm jàmmal jàmm dund dundam ba mu jeex te mësta laal nit wala mu lor ko luy tolloog catal we ci lor doomu aadama nee na nit ki def loolu ci kaw suuf mooy Sëriñ Tuubaa amul keneen moo tax boo demee ci archive nationale da nga fekk tubaab bi bind tubaab bi moo bind loolu wax nee na Serigne Touba bi ñu yebalee benn agent secret xisa bu gudd la nee na bi mu yëg agent secret bi ñëwee Serigne Touba daf ko wax ni ko j'ai fait un pacte avec Dieu même si le Mahdi descend sur terre je ne l'aiderai point je ne tuerai ni scorpion ni serpent ni une âme qui vit nee na damaa def benn contrat Serigne Touba mooy dafa def contrat digganteem ak boroomam boo xamee ne mahdi yu sax bu ñëwoon ci jamono di def jihaad nee na man Serigne Touba bu mbooloom yépp àndoon ak moom man du ma bouger mètre ndax contrat boobu ma defal sama borom du ma rey jaan du ma rey jiit waxuma la jaan ak jiit waaye lépp loo xamee ni am na bakkan ba ci ab sànq lañ bu ndaw awma droit rey ko ci kaw suuf defe naa ne kooku mooy apôtre de la non violence wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala bismillah jërë ngeen ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxe euh, yaakaar naa ne koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi tey képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi am nga gis bu leer ci ni nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi am nga gis-gis bu leer ci li nga xam ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéey na ko ngir sàkk jàmm ak saxal ko ci réew mi ak ci mbooleem adduna bi xam naa ne waxtu wi bu fekkonte ne may nañu ko euh, ñi fi teew ñii bari na ñoo xamante ne am nañ ci gis-gis bëggoon nañ cee wane seen xalaat tamit waaye nag dinaa waxtu wi dafa xaw a gàtt te am na ay laaj yoo xamante ne am na ay mbokk yoo xamante ne bëggoon nañ ku leen ko leeral te am na suñ mbokk moo xamante ne bëggoon nañu mu def benn taxaw seetlu ci li sëñ doon waxtaane muy oustaz ma jamañang xam naa ne dañ koy jox kaddu gi rek ci lu gàtt lu ma ñetti minutes wala ñeenti minutes su ko defee mu tënk li nga xamante ne rek mooy gis-gisam ci li nga xamante ne moom suñu leen waxtaane ñu ñëw ci laaj bi balay waxtu wee eh, jeex kon jox kaddu gi oustaz ah oustaz ma jama ma jama ñang su ko defee mu tax taxu seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane contribution bi nga xam ne moom lañ bëgg def ci waxtaan xëy na lee bindkat bi ak waxtaankat bi ay xalaatam ak ay gisinam féete nañu kaw ba euh, mën nañu wax ne euh, ni ko seetloo ak ni ko xalaatee xëy na lee du demee noonu waaye ñu doon ne ci kem laay ak ginnaaw bi jàngee téere bi nga xam ne moom la bind mu nekk téere bu solo ay seet yoo xamante ne si doon nañ ko def téere boobu dama naan fii Sénégal jàngkat yi am ñu jàngkat yi dañoo tàmm li ñu tuddee ñàkk maam ñàkk maam bi mooy lan mooy dana jël ay nit di leen comparé di leen tëkkale te fekk ñooñu seen ay xalaat yi ak seen ay gis yi ak seen ay doxal yi donte am na lu wóoroo woon waaye am na lu bare bare loo xam ne dañu si wute woon ndax ku mel ni si waaw man nañu wax ne ay xalaat yi am ak ay gis yi am ak ay wax yi am donte jamono am na ñu jamono te woon ay borom xam-xam ay ñu yàlla yu doon dox ngir ñu doon doxee waaye am na lu bare bare loo xam si wute woon te loolu bindkat bi di professeur Laye di firndee leen feeñal ci loolu ndax loolu condition bi nga xamante ne si ñu doon dundal seen tubaab ci jamonoom moom lañ amoon ci tubaab ndax loolu soo xoolee ci téere bi bindkat bi leeral mu nekk loo xamante ne si lu am am solo lu jar a leeral ndax borom xam-xam yu bare bare nañ koy demee ak nañ koy ni ñu koy fekk ci téere bi ndax loolu ci biir téere bi bindkat bi feeñal na lu bare bare loo xamante loo xamante ne si yeneen plan loolu suma sëriñ daaw ñu ko ñëwee bu sax xëy na dañuy daan wax wàllu suwaa waaye am na lu bare bare yoo xam ne daaw ñëwee ngir ne su ko tuddee ay danañ ko ci mere wala ay danañ ko songaat ko wala leneen leneen te loolu ñii sant di gërëm bindkat yi maa xamante ne si leeral nañ lu bare bare ndax loolu suñ seetlu ci biir téere bi bokk nañ mooy bindkat bi ku xam suwaa te loolu ci jàng téere bi waxu ko la jàng bi ñu jàng xalaat waaye dana xamaale histoire bu réew bu Sénégal naka noonu dana xamaale ay waxu borom xam-xam yu bare la ci biir téere bi seetlu naa ci ne bindkat bi moom ay tegtalam tegtal la yoo xam ne yu la yu dëgër ndax lépp lu wax rek indil na ko ay seet indil na ko ay àddina yoo ne mën ne wér-wér na koy jëlee te loolu dafay baax kii bind la ñuy bind wala la ñuy wax la ñuy wax mu nekk ba mat ku wér day kon laa ko Qur'aan ko muy mun mun sala yi ci biir téere bi feeñal na ci sëñ Touba nit koo xam ne c'est nit dimensionnel mooy sax si boo xam ne du tax ni alxuraan ndax yaakaar naa ci téere bi sax moom dana koy wax léeg-léeg mu dugg ci génn ci dugg ci génn ci waaye loolu lépp su ko jàngkat bi gisee mu xam ne nit ki ñuy waxal jëmm bi ñuy waxal dafa nekk koo xam ne ci nit ndax am na ñoo xam ne suñuy jàng Sëriñ Tuubaa ñu ngi koy jàngal sur le plan économique ñu sur le plan culturel ñu sur le plan social ñu sur le plan politique am na koo xam ne si bind na ci politique ak Sëriñ Tuubaa naka la gisee woon politique ndax moom borom bindkat yi bind na ci yeneen ak yeneen Sëriñ Tuubaa kon loolu ñu fekkee ci borom borom bindkat bi feeñal na lu mel noonu loolu mooy seet yi nga xam ne si def naa ko ci biir téere bi ak yeneen yeneen yoo xam ne ñu euh, waxtaan ñu eh, xam ne ci wàllu jihaad ak li ñu tuddee non violence bi nga xam ne professeur de lay jëloon moom sëñ bi gis nañ ne dafa jëloon yeneen méthode di ko xeexee tubaab bi yu bokk dal muy jël ngànnaay loolu bindkat bi leeral ko ci biir bokk na ci annasiha bi ñu tuddee laa jéem ndax mi ngi wax sax naan su ma nasihaaru bi ahlil baari xayrun min al jihaadi bi kufaar ci feneen suñ bi wax ne ne moom li ko tax di bind moom mooy laa jiidee waa jamono daani ila alxaqi nasihatu lil wara li wajhi alladi qaala ajran wa asra ndax loolu bokk na ci yoon bi suñ bi jëloon ngir jihaad mooy lu ñu tuddee tawxiid lu ñu wéetoo yàlla ndax loolu ci lay wax naan xaaral yi ahdabu bi tawxiid wa xidmatil mushaffa'i tawxiid ndax loolu fa ñu waxee naan sayid alladi yakfi fulaaman saddatu tawxiiduhu fa huwa ilahu kon loolu bokk na ci meloon ñoo xam ne la seen doon xeex ak tubaab bokk na ci li ñu doon jihaad ak mooy xam-xam mooy le savoir dañ koy tuddee la science mu nekk loo xamante ne si lu am am solo la xëy na am solo yi suñ ci doon dugg dana nekk loo xam ne dana koy wax waaye ñu xam ne seen bi foofu nekk loolu ñu ko doon ngir jàmmaarlu tubaab bi mooy ñu tuddee xam ki lay wax naan jaaratuhu bi wajhika al-karim bi ci xalimaam daa ne ci jihaadi ak ndax sëñ bi moo ne karaamat bi xaq yadi fi xidmati mu ayib mu ne man sama miracle mooy li ma bind ci sama loxo bokk na ci li ñu doon jaamoon loxo tubaab bi mooy bindam ci loolu noonu ñaan jihaadi yadi aqwaal bi bi baaxi xalnaha ila allahi wa islam bi bi sa yahdur ndax moom ci loolu noonu ñaan naa ila alladi an islaahi wal jawalaani bi si kon mu nekk yoon yoo xam ne yoon yu wuutee wuutee la yoo xam ne sëñ jëloon na ko di ci jaar ak tubaab bi au lieu na muy jël ngàndaay ni nga xamante ne si ñëpp ci jiit woon noonu la ñuy defee ba ñu bare bare gis nañ leen na ci liy mooy tolérance bi mu ndax kenn ku ne xam na ne tubaab yi ñu ko sëñ bi sonal tubaab ba lu baree bari ci dundam mën ne ci loxo tubaab yi la ko nekk ban ko exilé ba mu jël si waatee daf ne ñoom ñëpp jéggal naa leen عفوت عن الاعداء كفرا بوجه نفعوا بغير سرمدا تسقط عفوت عن الاعداء مع صبرك الكريم وقلت لله مقبلا امنا naka noonu maanaam sax na ko tubaab bi doon def daf kaa far fàtte ba ne sax dama koy wéy te sant yàlla suxiltu bi sukuuri an tadakkuri maa xam mawaa bayni wa bayna asra naka noonu bokk na ci ñuy wane jàmm mooy moom ba muy def texeeg aw nitam moo ko taxoon a def ndax moom ba muy génn si texeeg aw nitam moo ko taxoon génn si ijaal rujuuci ila qawmi saadatana wa dakkani yowma jamci xalqi niran ijaal rujuuci ila qawmi saadatana wa dakkani yowma jamci xalqi niran naka noonu suñ xoolee ci ñaari dëkk yi sant bi Tuubaa Daaru Salaam comme ni ko professeur Galaye waxee mën nañu xam ne Daaru Salaam tur bi rek daanaka dafay wane li ñu tuddee jàmm muy la paix maison de la paix muy kër boo xamante ne si këru jàmm te ci loolu moo naan bilaayi ila daari salaami ndaki bi aawnaati wa xukmi aajila waqtini xarfa wajal salaamata talbum ya salaam li yawali ayaani bi daari salaam ak yeneen yoo xamante ne si bi mare kon ki may jeexale rek mooy kon jot na ñu universaliser ñu ñu te ñu matale ñu tasaare li ñu tuddee message bi sëñ Tuubaa muy isaalaam comme ni ko professeur Galaye yi defee ci bind ndax sëñ bi ay bindam lépp loo xam ne dañ koy yàq ci rek borom waaye nekk loo xam ne dañ cee war a taxaw métti ci seetantalaat yi xool contexte bu ko doon waxee pexe yi xool ñu dëppoo ci jamono te loolu la bindkat bi def te sëñ bi ñu xam ne moom tënku ko ci réew tënku ko ci tariixa tënku ko ci leneen waaye bind lépp ñoo ko taxaw waaye am ni benn gis war comme yow وانفع بي الوراء يامرني عن الفعل الله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر لا تدري بلا ضرر kon nekk ba xam ne si am am solo xëy na day waxtu bi ñu ngi waaye lii lépp ay taxaw taxaw yoo xam ne boobu moom lañ koy def waaye ñu may ñu leer benn bi rek muy lu ñu tuddee baaxu buy ndax loolu dafay dugg ci sëriñ bi ñu jëlee woon ci jàmm ndax xam ne ni mu salaam comme ni ko bindkat di leeral ay bindam mooy maanaam loo xam ne ci Bagdad la jógee nitu kaso bi ci jiitu woon sëñ bi ñoom ñoo ko doon wooye seen ay taalibe jëlee woon ko ci benn aaya alquran bi wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bil ghadaati wal ashi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-aaxira ak yeneen aaya waaye bu gis ne baatu murid boobu moo dem ci nitu kaso bi lañ koy wooye seen ay taalibe ndax man soo demee ci jawaahirul maani bu xamil xamrasin soo demee ci yeneen téere ba ci risaalatul Xuseyriya da nga fekk sax muy di di di ñu tudde baax mu di boobu waaye sëñ bi jamono amoon na ay de tudde ay xaalis ay tijaan yeneen ay confrérie yoo xam ne kenn ku nekk da nga doon woote ne sama sëriñ moo gën budul moom sama wér boo gën wér waaye sëñ bi ñu leen ngir boole wàtte lan la wax ko kullu wérdin yuridul murida li xadratillahi wala liyahida sawaun itamaa ila al jilaani aw itamaa li ahmad al jilaani aw li siwaahuma min al aqdaa bihi kulluhu qat'an ala sawaab mu nekk loo xam ne lu amaam solo la lu jar jàngataat la lu jar bàyyi waxtaan la kon mbokk yi fii la yemale sama ay contribution lu bëree bëri si waaye bindkat bi comme ni ma leen ko waxee ak ni ñuy waxtaane moom sëriñ la ci ñun xëy na léegi ñu commencé rek wax waaye ñu def si dem lay wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatulah. bismillahi rahmaani rahim sëñ bi ginnaaw bi nga sante ci waxtaan bi am solo bi nga xam ne waxtaan bi am na ko solo tax na moom ay laaj dafa bari lool xam naa laaj yooyu nag waxtu bi xam ne wax na dañ ciy gis leen di ci ay laaj waaye bi leen di ko jox mooy ki dafay laaj ne jamono bi nga am laaj ñenn dañ koy dumaal ne dafa nekk ab site muy sien yi la ñenn ñi di ko tuumaal ci ne dafa nekk franc-maçon kon loolu bu nekkee nan lay mën a nekkee mu jaddit euh, mbokk kon xam naa euh, ni ko sëriñ bi waxee léegi rek waxtu wi xat na lool xam naa question bi ak yi ci tegu euh, dina jafe lool xëy na jox ko benn bu ci nekk ak xam loolu mu wax lu wér la am na ñoo xamee ni ci bindkat yi wax nañ ni Jamal ibn Afghani chiite yi la woon maanaam ci chiite yi la bokkoon li ko waral li tax ñu wax loola mooy xam ngeen ni moom afghan maanaam Afghanistan la cosaano waaye dafa am jamono boo xamee ni dafa ñëwoon dëkk bu ñuy wax Iran ci jamonoy Shah mu nekkoon fa ñu jël ko fa comme boroom xam-xam la woon ñu jël ko fa mu bokk ci kàngam yi nga xam ne ni ñoo waroon buur bi mu nekk fa ay jamono léegi comme fa la newoon nekk ci dëkku Chine dëkk nekk ci kàngam yi waa réew ma di leen xalaatal loola tax ñu bari wax ni kon jamono jooju wala sax li des ci dundam lépp Chine yi la woon maanaam tuuma googu kon foofu la jóge ndax la mu ne woon ca ñoom bokkoon ci seen nguur di dogal ca dëkk ba loolu mooy tuuma wu beneen bi ci des mooy euh, franc-maçon la woon loolu tamit mënees na ko wax waaye kenn mënu caa dog waaye li am solo ba am solo mooy dëgg la ci histoire bi mu ñëwee Égypte fekk na al mahfal al masoni bi nekkoon ci biir Qahira maanaam loge maçonnique bi nga xam ne moo nekkoon Caire moom recruté woon nañ ko ba mu dem ba bokk ca bay teew seeni jotaay kon bu ñu nee nekkoon na ko wala franc la woon ci benn période ci dundam c'est vrai nekkoon na fa demoon na bokkoon na ca daana teew seeni réunion daana bokk ci seeni ci seeni yëngu loolu moom kenn mënu ko wét ndax loolu am la historien yi wax yépp mënuñoo dàq lool ndax loolu lu am waaye ndax ca loola la faatoo ndax dafa dem ba mu yàgg mu gis ni ña doon woote franc-maçonnerie ci jamono jooju parce que Égypte dafa nekk dëkk boo xamee ni jamono jooju dañ ko doon coloniser britannique yi ñoo fa newoon muy anglais bi fa anglais yi nekkee léegi mu ñu gis ni ñi nga xamee ni ñoom ñooy mouvement yi nga xamee ni ñoom ñooy libéré doomu aadama yi te franc-maçon yi bokkoon ci jamono jooju di dimbali baadoole yi ndax ñu bëri buñ jaawale colonisation ak franc-maçonnerie franc-maçonnerie mbooloo lañ boo xamee dañu wax ni même bu fekkee ni ñoom gëmuñu un dieu transcendant mooy yàlla boo xam ne moo bind jaam ñépp mais gëm nañu lu ñu tuddee l'architecte maanaam de l'univers ki nga xamee ni moom moom moo euh, moom moo euh, nu koy waxee yatt adduna bi donte ñoom loola jullit bi bu ko déggee danaan loola yàlla lañ ci jublu waaye ñoom mouvement lañ boo xamee ni dañu doon jàppale citoyens yeeg ñi néew doole. kon jërëjëf mel